boobu moom lu sax la lu wér loo xam ne mënuñu koo dàq dinañu weer demee wallahu taala alam mooy ku ci nekk li nga wax dëgg la waaw waaw man nag li ma jàpp ci xaas boobu mooy ab taabi'i la war a doon boo xam ne dafa dégg mbir mi ci kenn ci saxaaba yi loolu mën na la ñàkk parce li mu wax dafa dëppoo li Seydina Ali ibn Abi Talib wax li nga xam ne moom la ñoom Hudayfa ibn Asid ñoom Hudayfa ibn Yaman même bu dee moom tàllaleen bi wérul ñoom Ibn Mas'ud ñoo ñoom Ibn Umar ak ñooñu ak euh, Abu Sa'id al-Khudri même bu dee ñoom itam ñaar ñooñu seen tàllal yu wérul mais dafa dëppoo lool te loolu am na xadiis yu wér yuy wane loolu kon loolu dañuy xam ne kooku forewu ko ci tànku bëy sauf nag Ibn Mas'ud li ko merloo mooy le fait waa ji lay wax moo tax wax que ne aay waxul loolu kuy moo tax mu ne kuy wax na nga xam na wax li nga xam kuy wax xamul nga ne allahu alam waaw waaw boobu <laughs> moom mu ngi ci dëggam waaye ñee tamit li ñu wax aaya bi yenu na ko même bu dee ne exactement lu loolu parce yow ma xiyam mooy eh, bu dee dañoo eh, teggi mbugal mi ñuy wax hein mais du dañ leen koy teggil ba mu jeex ah mooy dañu leen koy teggil dugalaat leen ci tël ci biir waaw inna kaashiful azaabi tuuti innakum a'idun di ngeen fi delluwaat waaw waaw da ngeen fi delluwaat te bés boobu mu ngi xew yawma nabtishul batshatal kubra bés bi ñu leen di jàpp jàpp bu dëgër bi nga xam ne yawmal qiyaam kenn mu rëcc inna muntaqimun keroog la ñuy fayu ci la dëgg la banaar la wax mais mbir moomu tamit day dox ci yawmal qiyaam ak yéeféree seen xaal yi ñu nekk ak bu yowmal qiyaam di jege noonu daal lañ mën a boolee mbir mi bu ko defee mooy ku ci nekk li nga wax yaa ngi ci dëgg waaw ku ci nekk amul kenn ku ci juum wallahu taala alam ibnu Mas'ud li mu wax noon dàq mooy aay ba muy wàcc lii la doon wax waa Quraysh mais sauf que yeneen saa dafa nettali ay mbir yoo xam ne yuy xew yowmal qiyaam ak buy jege loo xam ne aaya bi it da ciy duggaale moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ne aaya boobu jàllagul Ibn Mas'ud ne jàll na dañuy gis ne ñaari côté yëpp wax bu ci nekk noonu la waaw bu ci nekk noonu la <laughs> waaw <laughs> xamu-xama mu ngi noonu wallahu ta'ala alam boo am na yeneen jàngata mooy bon mooy euh, euh, que ne nit ñi boo ngeen a ngeen a dégg loo xam ne dana jaaxal ci seen wàllu diine jaadu na ngeen dem ci boroom xam-xam bi ngeen diis ko loolu wax ko tatu loolu du wàllu luñ naan fumiste ak jiw ngir mu leeral leen ci wax ji ma dégg te bu boobaa jarul ngay tudd tur xam nga ñoom tudduñ tur fii est ñoom ñoom ña fa ña fekk woon mbir ma waajalam doon nettali yëpp kenn xamu ci turam dañu am na xaasan am na benn nettalikat boo xam ne bu nekk ca buntu Kinda. bi baabi kinda tudduñu tur waaw mooy am na yoo xam ne aajowul soxla tur gis nga alxuraan yéeféer yi ñu baree Abu Lahab dafa ne ci biir gi laa wax ci ñi doon dund ak yoneen saa salaam Abu Jahl li muy bon bon bon déggoo turam ci alxuraan waaw Abu Lahab rek tabbat yadaa abi lahabin jeex na parce que am yoo xam ne tudd tur du loolu mooy lépp solo léeg-léeg sa amul solo parce que nit ñi ñenn ñi dañuy gis boo leen di joxoñ weer wa au lieu ñu xool weer wa mais baaraam bi joxoñ la ñuy xool loolu nag am ndox la waaw regardez la lune gars yi au lieu ñu xool lune ba fële ñuy xool sa baaraam bi naan xam nga loolu ak kan na te lune bi nekk ne waa ji da leen rek xool leen regardez la lune yow ngay xool ngay xool baaraamu waa ji mooy lan mooy tudd yu bari gaa yi dañuy yem ci koom jàpp ne voilà moom la alors que ñoom ñu ngi def le pire boo moytuwul fàtte seen bàyyi seen bopp foog ni concerné wu leen moo tax sutura daa am te loo xam ne jarul moo tax xam-xam boo ñëwee kenn terewul ah sëriñ boo xam ne li wax jaaxal na la boo ñëwee foo xam ne dars diine lañ fay wax wala xam-xam lañ fay wax bu dee dañ la koo permettre nga laaj ne ah bu boobaa bul ne diw. bul ne waa li di wax loolu fumiste laa ko bu waaba ji baax waaw bul bul tëm naan diw li mu wax non ne a aji wax ji nga xam ne wala wax ji nga xam ne mooy euh, hmm? nàngam ak nàngam loolu moom euh, alquran la moom moom alhamdulillah waxu alquran la wala waxu yonent saa sallam wala loolu jum na loolu man nga ko laaj ku ne man nga ko laaj mais ñëw naan waaw li ustaas joxum ko wax keroog ah ustaas yow lan nga ci xam loolu ak waaba jiiba la yaa ngi xaar mu wax boo mayoo gën a yóbbu ak fële nekk am nambaam koo xam ne day toxali wax dans le but de yàq walla iyaazu billaah moo tax ñii kenn ñëwu tudd kenn ba loola tax imaam xajar euh, naan bu riwaayé abu non Xudayfa ibn Yamaan bi de radiyallaahu anhu wulul amaana kon ñu ne moom moo doon kooku ba ma ne la non loolu mënuñu koo jàpp quoi parce que Seydina Xudayfa quand même nekkul koo xam ne day wax lu goleeru waaw <laughs> loolu moom loolu moom c'est impensable c'est inconsidérable muy loolu waaw que muy Seydina Xudayfa mukk waaw kon loolu lu ama am solo la mooy taalibe yi bu ngeen gisee leen jaaxal ngeen déggu leen jaaxal bu leen dem di jënd seen commentaire bopp am ngeen sëriñ boo xam ne mat na liñ doon ñëw leen ci moom ne ko ah waaw ñun de dañoo dégg lii loolu moom euh, lu ci ne wala lu ci jub bu ko defee mu leeral leen voilà te tamit sëriñ bi liñ ciy jànge aajowul bu nit ki ñëwee di wax nga naan kan moo ko wax taalibe bu ñëwee tamit laaj sëriñ bi warul taxaw naan ko kan moo wax loolu non waxul dañ ne ko rek benn waay buy nettali bu nekk ca buntu Kinda nee wala nu mu tudd dégg ngeen Ibn Mas'ud ci riwaay yëpp amul benn bu mu ne waaye nu mu tudd parce bu ne woon nu mu wax ko ko lay bon non al-Hafiz Ibn Hajar du du nekk di supposé naan amaana rahimahullah loolu yëpp dafa am solo ci teggi mu jàng quoi waaw mbir sutura la pas li nga xam ne moom la yenn xeetu journaliste di def invité ay ustaas ñu ñëw ñu naan leen voilà muy wax di dénoncer yenn yi naan ah, nooy yéen nag ustaas yi yéen da ngeen di da ngeen di gaar waaye rek quoi nan nag sama plateau moom kuy wax dangay wax lu leer waaw yow lii nga wax kan moo ko wax nga gis ustaas bi day mujj di kii ba waa ji puusa ko ba mu tuddutoo loolu loolu loolu mooy li jaaduwul luy xaw parce que ñi xam diine ñoom ñoo war a teg population bi te képp koo xam ne amoo xam-xamu diine ci côté bokk population bi nga bokk même bu dee yaay président même bu dee yaay le professeur émérite en géographie en histoire en science en nanotechnologie yooyu yëpp boo ko ci doonee dinañu reconnaître côté boobu yow sa la nga doon magistrature yooyu yëpp sa xam-xam yooyu yëpp dinañ la ko reconnaître mais loolu du tax nag bu ñëwee ci domaine diine nag ñu ne parce que yow yaay diw fële yaa kawe léegi ñu bëgg naa foofu amoo ko fii amoo fi niveau yi amoo ko fi niveau primaire amoo ko fi kenn du la fi yëkkati foofu kooku noonu ci domaine diine. lambda la même bu dee mooy professeur bi bind téere yu bari livre yu bari ci domaine tel mais domaine boobu domaine yi nii bind ay téere ci domaine shi'r al-jaahili shi'r al-arabi waaye man di def ay poème di wax ay arab yu leer di mën di kii di loolu loolu taxul waa ji nekk am niveau CI ci diine ci xam-xamu diine ñun ak Sénégal en général loolu la ñuy taxas waaw dañuy gis waa ji la jàng ñu ne oustaz la muy jàngale diine te xamu ci dara lépp luñ ko xam day jël ay téere rek di liirloo gaa yi ak liir di dikke gaa yi mais moom xamu ci dara parce que arab la jàng mu ngi ne rek ku ne parce que waa ji français la jàng léegi war na jàngale war na war mën a jàngale mathématique war na jàngale chimie loolu fu ko gis parce que waa ji ñu gën a français non mais c'est du n'importe quoi loolu moo indi njaxas yi xew waaw moo tax ñu mel noonu gis ñuy def ay erreur ci wàllu xam-xamu diine yoo xam ne élève bi waaj bii dooru dugg du ko def parce que en ko nit teg ba pare moom mu mu waru au mu xamal nit ñi ah déet man dëgg la pays arabe yi laa jóge Libye laa jóge euh, euh, Égypte laa jànge waaye Égypte jànguma foofu diine de waaw Riyadiyat laa fa jàng EPS laa doon def mooy affaire yi jëm ci wàllu euh, tàggat yaram wala aadéet ah, foofu informatique laa doon def au lieu bu xam ne loolu la doon def diine xamu ci dara loolu wax ko mooy am humble boobu nga xam ne gis suñu mbokk araab nii am na ku ma ci xamoon benn professeur la Tunisie tunisien la bu ma xamoon Lyon 2 fii mu ñëwoon am yenn cours yu doon faj benn année boo xam ne dafa doon jàng yenn ay yenn année quoi te pourtant professeur loolu jàngale ci yi ñëw bon détaché wu après bon pour nit ñëw pas jàngale mais ñëw am ku yu ay formation yu bëggoo def mais sawaay il est moom moom gis nga parce que domaine am du diine danaa ma Muhammad kii nii weex tàll am naaw danaan ma <laughs> man moom ay diine yi xaw ma ci dara waaw xam naa ne moom yaa a ci tane ak yu mel noonu yaa ma ci gën a xam quoi yu bari bu doon kii man la koy laaj te sa sa waay professeur la mooy ëppul boobu ñooñu am ñun sénégalais yi ay sénégalais amuñu ko waaw parce dañuy wax ay ay yu baax di wax poésie mais bindal bindal vers yu la neex gars yi di ko way ci ay gàmmoo ci màggal mais loolu tekkiwul ne waa ji boroom xam-xam naa ah. waaw parce que doomu Serigne diw la bind na ay ay ay ay ay ay ah. même bu dee bàyyi moom xamoon nañ ni moom moom ni mu mane diine bi sax la gën a man bind ay poème léegi doom ñu wan sët bi ñëw moom moom poème kese la lay la def mais sauf que amul li bu ci diine ci xam-xamu diine loolu nag gaa yu bari duñ ci biir waaw parce que bind na ay kii wax ci yone saa salaam ñett ñetti kii après gaa yi di ko di ko wax ci biir gàmmu yeekat suufu tànt yeekat kii ñu jàpp ne waa ji xam na diine jàpp ne waa ji am Seydil Haaji Malik la radiyallahu anhu alors que sori na ko waaye yow non <laughs> du moom xaaju koo doon moo tax yooyu il faut nit ñi yeewu ci yooyu yëpp ay tuur lëndëm la nit ki nag bu ëmbalu taxaw ne ah man nag saa waay géographie laa jàng waaw en Tunisie université Kairouan fa laa génne mais géographie laa def aménagement du territoire mais aménagement du territoire ak fiqh ban ban ban lien lañ am bu dul waa ji doon na gëstu ci wet bi parce que fekkiwul ne waa ji mathématique la def te ne xamul dara ci diine non diine man ngaa nekk lu la neex ci domaine bu la neex nga utal ko sa temps jox ko li mu war gëstu ko def ci ay étude yoo xam ne yow yaa koy defal sa bopp di topp su sëriñ si ak téere yi ba maîtriser ko loo xamante ne boo moytuwul waajay def domaine boobu ci université bi sax yaa ko man fuuf waaw te yow yaa ngi def filière mathématique waaw loolu lépp ay mbir la moo tax léeg-léeg nit ñi dañuy juum dañuy gis nit koo xamante ne waaye il est médecin ñu jàpp ne kii de warul xam ci diine dara quelle erreur après ñu dem te oustaz arabe ba moom école arabe ba ñu jàpp ne diw moom moo xam diine alors que xamu ci dara waaw kañ jàpp fële muy costume bi yooyu di àtte nit ñi nekk monsieur le juge procureur mu xam diine loo xamante ne waa ji génne jaami'atu euh, fële wayow Medina wala ummul Qura bu Makka sax amu ko waaye loolu la bari loolu kefee bari sauf que nag barrière bi tax nit ñi du ñu xam kooku surtout bu dee du loo xam ne dafay da ciy jàngale di ko wane di di di leeral masala yi ndax daawam mayu ko ko ak activité kooku nit ñi dañ koy yéeréer yéeré goo xamante ni c'est c'est incroyable jàpp ne xamul dara ab yaaram la daal moom daal xam nañ ne nag ku yaarame la nag waaw moom ah docteur waaw ah, docteur de moom da ku yaarame la moom ah waaw les ingénieur tel waaw moom moom masha allah waaw moom agronome la waaye ku yaarame la nag ku bëgg diinee ngoog dëkkate yo yow sëriñ ba ngay yëkkati di ko siyaar sa waaye ko man <laughs> fuuf fuuf laa wax fuuf kii lim mën a leeral ci diine kii kële xaaju koo man domaine yi sax yow sëriñ ma ngay wax xamu ko domaine diine yi xam-xamu diine yi moom du ko réere waaw ku réere domaine ba nag nan ngay xamele ci bi moo tax loolu il faut pas ñuy réer waaw li am solo mooy euh, lii Ibn Mas'ud def dafa am solo mooy boo gisee tamit yow sëriñ bi jarul nga naan ay déggu ma kan la te tamit nga leeral te yàlla tax waaw leeral te yàlla tax waaw waaye dañ ciy jàng ne léeg-léeg boroom xam-xam man na jàpp ne beneen boroom xam-xam ne da ko juum alors que juuma parce que xam nga Ibnu Mas'ud dafa jàpp ne waa ji dafa juum dëgg la moom moom ni li muy waxe Ibnu Mas'ud man nga ko comprendre ne ci côté bi muy waxe waa ji dafa juum dëgg la moo tax ma ne la moom am na dëgg ah. moo tax sax ci ci ci bi moom li mu wax lañ dëgërloon ne bon affaire bi lenn la mooy aaya bi li Ibn Mas'ud wax la waa Quraysh la loolu wax kantaa duxaan bi dina am ak loolu moom wér na day amal mais bu dee aaya bi moom li Ibn Mas'ud wax mais dañ naan loolu la au début bi loolu la doon mais man nga ci déggaale léegi te léegi tamit day am voilà mooy euh, même bu dee nekk xaas boobu xamuñ kat la mais li mu wax am na cosaan waaw du waxu falaa falaa tamit waaw moo tax léeg-léeg tamit nga liir ko ku yàgg gëstu ci téere boroom xam gis ko kenn day wax ne fiihi nazar <laughs> loolu rafet la boroom xam-xam yi dañu ñëw ñu gën a am teggin voilà parce que normalement ñoom ñoo taawu tegginu yonent yàlla bi saa saa bu ñu melul noonu kan mooy mel noonu moo tax àddina ko wëlbët buñ demee ba boroom xam-xam yi ñàkkub yar di waxe nu leen neex di jànni ñii ñi parce ñoo xam di gëdd nit ñi di mer buñ tuddee beneen sëriñ ci wet gi yu mel noonu loolu di koy ba classe yooyu loolu a'azanallahu minha yal nañu boroom bi musal voilà <laughs> mooy euh, da ngay liir kenn boo xam ne day ñëwaat indi waxu benn boroom xam-xam ne kii lii mu wax ci ci masala bi am na lees ciy seet mooy len bu la nee am na lees ciy seet nag loolu wax rafet la mooy kii li mu wax nii du nii daa juum nga gis beneen boroom xam-xam ñëw ca gannaaw xool ñaar yooyu yëpp ne waa ji këli am na lu ñuy seet ci li mu wax fii nazar yi nazar moom ci boppam mi ne waa ji am na lu ñuy seet moom moomu la seet li mu wax bu dëgg lëkkam new ku njëkk ne kooku li mu wax looloo juboon waaw pourtant kii daa jàppoon ne kee daa kii jàpp ne noonu nag da loolu ci xam-xam la bokk te taxul ñu nekk ay ennemis ah non day gis Ibn Hajar rahimahullah ñëw imaam al imaam mais bon imaam an-Nawawi lii mu wax pourtant seen sëriñ la mooy ci Shafi'i yi même bu dee dunduñ bokkuñ jamono mais day gis ne ah kala qaala Cheikh ne sëriñ bi de an-Nawawi loolu la wax waaye loolu de. daa soxla lu ko dëgëral wala am na leneen luy wane ne mbir mi du luy kese voilà mooy wax du rafet daa am quoi te teewul fiñ ko teg demal nag ci domaine bu nekk noonu lay waxee ña nga xam ne teg na leen fu kawe mais bu gisee ni lii nii mu wax gis xadiis ak wala aaya boo xam ne daa wuteeg loolu du taxaw rek di di di raayalante gannaaw parce que mooy sama sëriñ non loolu amul ci domaine xam-xama fu mu amee mooy loolu tuddatul xam-xam Abdullah Mudaahana la tudde raayalante gannaaw waaw xam-xam moom buñ ñëwee moom bëgg naa la lool waaye dëgg ma la gënal waaw topp dëgg yonent sallallahu alayhi wasallam loolu ci loolu bu ci wàccee nag nga xam ne nit la lii mooy wane ne moo mat mooy wane ne nit la mais yow doo ko topp ci erreuram parce mooy diw ba jag ba ba daal di tegan mais waxu yoneen saa saam bi nga xam ne leer na ci bu boobaa doo am lay sa kanamu borom de voilà kon loolu tamit dañ koy jànge ci xadiis yi que ne loolu lépp ay mbir la yoo xam ne day am te bu boobaa bu kenn ne waaye ñii ay ennemis la ñu naan nga doy na di rek waaw parce que nit tamit mën naa lu leer gis ne lii nii kii wax juumte la te bu boobaa dara terewu ko mu ne lii nii juumte la waaw lii nii juumte la selon moom li mu wallahu taala alam waaw dañ ciy gis ne tamit waa Quraysh si gis nga Abu Sufyan mooy ni yéefér yi mel rek dañ ko doon wax sànq ñoo doon mooy yàlla di def lu leen neex yoneen saa ñaan seen kaw mu dal leen xam nañ ne moom la xamoon nañ yoneen saa san dëgg la loolu eh, kii bi quoi innahum la yukadibuna boo gis nga ñii du sa yow ibnu yow yonent moom la ñu dina yow xam nañ ni lépp loo wax dëgg la loolu moom ñoo la ko gën a xam waa Quraysh waaye <laughs> xam nga ñoom lu leen dal walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun gis nga tooñkat yii waa Quraysh euh, bokkalekat yi tooñkat seen bopp yi xam nga lu ñu weddi aaya yàlla yi ñu leen indil fa la problème ne moom la ñuy jalgati mais bu doon Sayyidna Muhammad kese ñi xam nañ lépp lu mu leen wax dëgg la te xam nañ ne sax li mu leen jëlee ci borom bi dëgg la mais loolu lañ bëggul a waaw moo tax la nettali bi doon wax al Axnas ibn Shurayq wala Shariq bokkoon ci waa Banu Zuhra benn bés dafa wéet Abu Jahl ne ko yaa Abal Hakam ne ko Abul Hakam fekk ñu ngi woon rek ci noonoog yoneen saa salaam bu tar biñ ne woon yoneen saa salaam nga woon Quraysh mu ne ko anshuduka billah ata'lamu anna Muhammadan mu ne ko Abul Hakam Abul Hakam mooy tax Abul Jahl Abul Jahl waa Quraysh ñoo ko doon woowe père de père de la sagesse yonent lay saa saa dëppee ko déedéet de l'ignorance <laughs> moo tax waa Quraysh Abul Hakam lañ ko doon woowe Amr ibn Hisham <laughs> léegi mu ne ko dama lay dagaan rek nga wax ma rek te yàlla tax maag yow ki yow est-ce xam nga yow Abu Jahl yow Aba Hakam kene Muhammad dëgg la wala jël Abu Jahl ne ko naam si dëgg la waaye kunna ma'a bani Hashim kafara sayyi'an ne waaye problème bi mooy ñun ak waa banu Hashim mooy waa banu Maxsum quoi ñun ak bon ay doomi bàyyi lañu ñoom ñëpp ko say seen bàyyi mooy seen maam ak ñooñu quoi mooy Quraysh Quraysh Fihr mooy seen maam mu ne ñun ak ñoom dañoo meloon ni ay fas yooyu ñoom mooy Quraysh mooy seen maam Quraysh dañu meloon ni fas yooyu nga xam ne ñaari fas yooyu nga xam ne course bu man di am tay bu ko kii gañewul kii way gañe beneen bi ñoom ñaar ñoom kese la am na ñeneen ñu fi ne de mais ñeneen ñi ils sont inexistants te képp kenn ci ñoom mooy course bi buñ nee prix ñëpp xam nañ ne ça se joue entre ñoom ñaar mu ne ñu ne quoi Banu Hashim suñu tribu bi wala suñu clan ak ñoom famille bi yoneen saa la bokk noonu lañ ma xamee njàmbaar bu ñu mës a wane wane nañ bu ñu mel waa tay am ci ñoom ku ne yonent la waaye ñun bu ñu ko d'accord alee na yonent la ñun fan la ñuy yonent bu boobaa gañe nañ ñu ba xaw jeex na loolu moo tax nag ma koy ma ma ma ma ma ma bañ ko nag ba faw <laughs> kooku kon gis nga li ko poussé moom ci mu weddi mooy iñaan kon waa Quraysh malgré loolu xamoon nañ ne leen saa sam dëgg la moo tax Abu Sufyan aksi bi affaire bi taree mu agsi kay commencé yow Muhammad waaye <laughs> def ñu ñëw gis yoneen saa salaam ne ko yaa Muhammad yow de alayhi salaam <laughs> yow yaay woote <laughs> naan ko naan ko bu dool laaxali mudar ci yenn riwaaya ñaanaleel yàlla mudar sa mbokk yi yow kat yaa Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'ati llah wa bi silati rahim alhaqqu ma shahidat bihi al-a'daa'u arab yi nee dëgg-dëgg lii dëgg mooy li nga xam ne say nooni bopp ñoo dem nag ba reconnaître ko ne yow mii reconnaître daal la koy seedeel ñoo xam ne lu bon kese lañ bëgg ci yow ñu dem nag ba ne sawaay yow moom li ñu fi indi da ngay woote ci topp yàlla ci jokk mbokk te ñoom ñoo doon way moom moo taxaare seen mbokkoo mais bi mu taree ñu ñëw reconnaître loolu kon nag dañ lay ñaan nga ñaanal ñu rek yàlla teggal ñu li loolu dañ ñuy xam ne mooy day danul kufaar kula fii kulli hin waaw gis nga yéeféer yi foo leen gisee ñu nangu lem seeni laaf nangu dëgg génn ci seen ignorance bi mooy dañoo nekk ci position de faiblesse Quraysh bi ñu ne position de faiblesse ndax mbugal mi dal na leen ba ñu xiif ba bu ñu xoolee asamaan si mel ni saxaar lañuy gis di lekk ay der ay pot de yu ñu sànni ci mbedd mi ñu koy jël di ko di ko di ko togg di ko lekk di lekk ay ay ay ay animal mort ci ay animaux morts ci mbedd mi di lekk ay yoo xam ne tëj nañu tëj dee nañ ba toj ñu ñëw di jël kii yi di lekk looloo leen dal loolu nag jàpp ko ci yéeféer yi gis nga yéeféer foo gis mu am ak problème ay julli dem ba ne nañ négocier d'accord nañ négo mooy position de faiblesse la ne mais bu nekkee tant mu ngi am kattan jamais adawatuhu day wone ak noonam ak noonoom lu geex ak lépp lu ko mën foo dégg nag mu nañ def trêve nañ def kii nañ nangam nangoo mooy daa am problème signe de position de faiblesse la moo tax im im euh, Abu Sufyan ak seen délégation bi yoneen saa salam te nga ñaanal sa mbokk yi ñu ngi ñu ngi faat yoneen saa salam ñaanal leen loolu dañ ciy gis ni nit ki jàngalekat bi nit ku baax ki jullit bi warula rancune xatta yéeféer yi sax boo gisee ne ñu ngi lay ñaan moo tax imaamul Buxaari indi woon ko ci beneen buntu boobu bi nga xam ne mooy bi mu naan buntu bu dee yéeféer yi dañoo ñëw hmm? ida stashfa'a al-mushrikuuna bil-muslimiina 'inda al-qahr bu dee ne yéefar yi dañoo ñëw ci julli ñi nañu ah suñu dëkk ba dara amatu fa wala bekkoor bi xam nañ ne yéen këm ngeen yàlla da di jaamu yàlla te ngeen ñu ñaanal bu boobaa bu gisee ne mu ñaanal leen moo gën parce que ñaanal boobu mu leen di ñaanal ñoom seen bopp dinañu xam ke bu ko boroom bi defee taw bi dinañu xam ne a ah, ci mbir mii la jóge bu boobaa nag képp ku borom bi bëgg gindi ci lool dina ko jaarale ci lool kantaa ñi nga xamante ne nii borom bi xamoon na ci ñoom ne xol yu dee lañ yor ñooñu boo leen indiloon kullu aayatin lam yu'minu loo leen indiloon aaya yëpp bi ñu gëm waaw ñoom dañoo luu ah, tëx tëx nañu gumba nañu ba pare ci yiw ci yiw te duñu wax yiw waaw kon loolu dafa leer mooy nit ki tamit mu bañ a rancunier yow bu dee lool ci yéeféer la yéeféer yoo xam ne ñoo def lu bon liñ def waaw yoneen saa salaam mu ñaan leen yàlla mais biñ ñëwee sonn yoneen saa salaam neewul tay ngeen deede yéen <laughs> moo tax bu mu ne woon abu jali abu abu abu sufyan ne ko innaka la jari yow da ngay ñoon da ñeme fit da ngeen dëgër fit di mooy yàlla rek mu ne ko ma ne ñaanal Muhammad ñaanalal li Muhammad sallallahu daal di leen ñaan yàlla ñaanal leen yàlla mu dindi mu teggi leen loolu waaw yow bu dee loolu entre jullit ak yéefir loolu ngay xalaat sa mbokku jullit def na lu mu war a def c'est lu mu def la yéefir yi neewoon a gën a bon bu ñëwee da ne tuub nga pardonné ko mais pardonné mais nga bañ boo bañee loolu boo moytuwul signe la buy wane ne yàlla du la baal waaw moo tax Seydina Abu Bakar ba ba mu ne Mistah mii du ko defalati dara Mistah jeex na mooy <laughs> muwaajir yi boobu nga xam ne Seydina Abu Bakar moo ko doon euh, kii quoi euh, moo ko doon defal ay yiw far bi xaadisatul ifki labo labominable euh, duur wu rëy Euh, doon tuumaal Sayyidatu Aisha amee moom mu bokkoon ci ñu doon wax wax ji di ko lawal Sayyidna Abu Bakar bi affaire bi feeñee ba suñu borom wàcc aay ne li ñu wax Sayyidatu Aisha amul ki indi wax ji dëgg-dëgg moo Abdallah ibn Ubay Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu affaire bi leer mu wat ne yow comme que Mistah ak li ma la defal njëkk yëpp nga jël tuuma bu toll noonu tache bu toll noonu. teg ko ci sama der doo waat naa ci yàlla dootuma la defalati benn dara la ma la doon dundal di la jox bi la dimbali dootuma ko def suñu borom ne wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin fi sabilillah walya'fu walyasfahu alaa tuhibbuuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafuurun rahiim suuratu nuur aaya vingt-deux suñu boroom la ñi nga xam ne ñooy boroom gëneel waaw nee na Seydina Abu Bakar moom ci boroom gëneel yi lay bokk Allah bu mu waatati mukk ci yéen te boroom bi defal leen alal yaatal leen seen koom-koom bu ñu waatati ne dootuñ joxati seen mbokk yi ak ñu ñàkk ñi ak muhaajir yi ne ñi gàddaay ci yoonu yàlla tax buñ leen ne dootuñ leen dimbaleeti nañu jéggale te jëllale li jëweesu woon liñ leen def même bu dee metti na waaw mooy tuuma jim tuumaal doomam garaawul na jéggale te jëllale xanaa bëggu yàlla daal di leen jéggal eh, eh, jéggal leen bëggu ngeen ko te borom bi mooy aji jéggalaa kon aji yërëmaa bi Seydina Abu Bakar bi koy leen jàngale aay bi mu ne voilà yaa Rabb man kay bëgg naa ko ma jéggal commencé di yokk sax lu ëpp lan ko doon defal loolu mooy jullit sa mbokku jullit bu defee erreur ñëwaat ri ko neen ne ri ko neen gennu mais bëgg jàpp rek rancune yeneen saa sanam waa Quraysh nii te pourtant yeneen saa sam ci boppam xamoon na ne Quraysh dañuy expliquer bu ñu leen di teggil moo tax inna kaashiful azaabi qalilan innakum aa'idun dinañ génn dinañ teggi mbugal ñu tuuti ab diir waaye leer nañ ma borom bi ne leer na ma te na ko que ne ñoom dañuy delluwaat seen kéeféer teewul ñaanal na leen ñun nag dañoo xam kumpa ñu ñun xamuñu ki ñëw reconnaître ak défaut ak lim defoon mais nañ ko ko kiiwal rek xanaa bëgguñ yàlla jéggal ah kay kon nag dañuy jéggal nit ñi bañ a nekk un rancunier lo di jàpp mer naan non man moom yow mal qiyam sax yal na bu ñu fa dajee kii bu deewee képp ku mu ko yëgal baalu manu la wax yi riif yooyu la ngay di déggee nit ñuy wax noonu <laughs> waaw sama bàmmeel bu fa taxawee yal na day tànkam ndam <laughs> wax yi riif yooyu mooy yow dégg naan mu taxawee sama bàmmeel yàlla day taamkat dam non non non non seytaane daal wax dëgg yàlla lor war na nit ñi quoi loolu te en général gars yi seen mbokk léeg-léeg sax waxuma la seen mbokk jullit yamoo ci mbokk jullit la seen mbokk deret boo mayul sax seen mag wala seen ndey wala wala seen baay wala yooyu lay wax yéy yéy Iblis da leen a fowee fowee fowee fowee ba ba maara dayu ci quoi wala nday ji di ko wax doom ja ndax nee def na ko lu ko metti yooyu yépp ay makaa idu shaytaan la shaytaan yi mooy ki nga xamante ne mooy fooy doomu aadama yi comme ça moo tax loolu nañu ko moytu ko wax waaw waaw façon rancune yooyu boo ko melee loolu signe la boo xam ne boo moytuwul yow boroom bi boo mayul kama tadinu tudaan li ngay lebale rek lañ lay fay waaw te al jazaa'u min jinsil amal borom bi lim lay fay mooy selon liggéey jëf boo tax mu ne xanaa bëgg ngeen ñu jéggal leen kon nag ku bëgg ñu jéggal la dee doxale ni yoneen saa saa doon doxale rawatina xam na ni ñii moom dañuy kàcc waaw waaye dañuy jàng ci xadiis bi te ne yàlla ay yéefir ñaan leen yàlla mooy lu bon dal leen loolu lu mën nekk la waaw ay yéefir yu féeteerlu kii nga def moo tax yeneen saa saa dafay xunu di ñaan yàlla waa yéefir allahumma alayka bi Quraysh borom bi maa ngi lay ñaan nga buggal Quraysh maa ngi lay waaw loolu da nga doon ñaana loolu tellement lu la ne non loolu daa xaraam loolu daa xaraam sunna la mais sauf que doo ci dëkk tout le waaw mais loolu sunna la laa wax yeneen saa tam ñaati yéefar la doon ñaan waa Uqal waa Ri'l waa Zakwaan ñi nga xam ne ñoo ñëwoon rey sàmm bu yonent bari saa saa ba pare tàngal ay rabbu ay rabbu ay xeer bam kii mooy puso yooyu yu dëgër yooyu kii dal di jël takk berger yoneen saa salaam daal di koy jël dugal ko ci biir bët yi ñooñu yoneen saa salaam da leen doon ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla bëbb leen comme nii waa Quraysh bi ñu kiiwee mooy képp koo xam ne yàgg nañ laa indil alquran waxu yoneen saa salaam nga dummóoyu ko yow mos yell nga mos ñu daal di lay ñaan yàlla waaw moo tax yeneen saa sam ñaan leen yàlla ñoom waa Quraysh ne allahumma sab'un ka sab'i Yuusuf waaw juróom ñaari at yu tar comme yi daloon sëy jamono alayhi salaatu akbar kon <laughs> lu ama am solo la akbar Allahu akbar kon bon léegi euh, man nañu yem noonu xabis bu rëy rëy dañ ci xam ne tamit bon mooy sëriñ bi tamit bon nit ñi ba mu ne dañu toog Ibnu Mas'ud tëdd seen biir mooy ndax daa am lu ko waral loolu tamit mën na nekk waaw waaw boo tax yonent bi alayhi salaam bi Sayyidatu Aisha gisoon nañ xadiis bi keroog bi mu ne daa nekk Sayyidina Abu Bakar dafa yëglu <laughs> yeneen saa salaam ni mu toogee woon changé wu ko quoi ni mu toogi ni mu tooge woon léegi Seydina Omar yëglu mu kii ko changé wu ko yëglu nag yeneen saa saa defarwaat bu baax toogaat bu baax daal ne ak si <laughs> te daa ko war mooy loolu mën a nekk la quoi waaw walla Ibn doxale lu bu nu tëdd après mais bi nga xam ne wax lu am solo lool daa jot mu taxawaat defaraat toogaay yi waaw loolu tamit lu ama am solo la wallahu taala alam kon ci kaw naanu wuuy lillah illa hamdu wal minna ci lañu jeexale ci mu chapitre trois cent un bii di ñu dugg ci beneen beneen chapitre trois cent deux waaw boobu eh, bon hadith yi mel nii